bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala xayri anbiyaai wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain liman tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen ndokkeel waa Safinatul Amaan ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen ndokkeel di leen balu gis bi ak liggéey bi ak coon bi cant gi li ko waral di leen sos ba xëcc ci mbooloo xam ne mbooloo mi ku ci bokk bokk nga ci jëf ji bu ñuy añal nga bokk sa ñuy añ ñooñu seen tuyaaba yéen leen ci xëcc da ngeen ko booleek seen tuyaabay jëf ak tuyaabay ñi fekkee ak tuyaabay ñi ànd ak ñoom jëf ñi nga xam ne ñëpp yéen leen tax a jëf ndax yéen leen xëcc ci loolu. yéen a ngi ànd ak waa daayira jamono bi ngeen ko defee tax jëf bi am solo li àllal ji pàkk ko di loo wax léegi ci xale yu ndaw yi ci jamono ji ni mu deme li jëmee li ci mucc ëllëg di lu jafe di lu mat a ittewoo di kenn koo xam ne kenn ku ne ci mag ñi am nga ci li ñuy wax responsabilité ci taxawu gi kon mbooloo yu ànd di wuti la kenn ku nekk amel nga leen njëkkal wax yu rafet yi ñu yëpp wax di dëgg ak seen xullee ñu ngi ko wax di wax lépp dégg nañu koo gis ci ndax dëgg rek la te ngir yàlla ak yonent bi ak lislaam rek li nga xamee ne da ngeen a dajale seen bopp ñu tuddee leen safinatul amaan safinatul amaan tekk nga léegi li muy tekki li muy firi di loo xam ne jële ñëpp war a daw jëm ndax mucc gën a jafe lu mu doon te jamono nekk ci raw te mucc ca gën lu mu doon lu mu doon rek mucc ko gën amul dara dara dara lu yem ak mucc kon nag ku woote jëme ci mucc képp ku la dënniirlu wala mu la gannaaw xamul la mu def li ngeen def da ngeen koo xam ndax diggante si Ahmadu Bamba radiyallahu taala anhu ak si Ahmadu Kabir radiyallahu taala anhu bi da koo xam moo tax ngeen ñëw fi Cheikh wax na ne mboolem ko ko topp amel nga sëñ Tuubaa njukkal ndax lu woone feeñ ci réew mi te kon képp ku yàlla def nga war ko topp da nga jógee fii ba dem fa mu nekk mu ne sëñ Tuubaa ko xëcc ba mu feeñee ci réew mi ba mu ko jëlee defal la defe naa muy ndaw waa juróom jóge fi Cheikh Ahmadou Bamba ci gis bi ko yàlla may ak xam-xamu baatin bi ko yàlla may ni mu xamee biir ak bitti mu daal di dem jëli ko ba du Mbaye mi doon magam moom la ko laaj mu jox ko dégg ngeen xista boobu ba tàyyi bu ko fa indee na mu nekkee woon ba mu agsee te mu tàmbali fekkoon na muy jàng ba jàng lu bari dégg naa ba mu agsee bi mu ko waaye tàmbalee jàngal daf ko ne arab loo ma kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasulullahi xaatima nabiina bi mu ko lee arab ba mu àgg la ko tàmbalee jàngal am na jamono yoo xam ne bu mu jàngalee lu yàgg taalibe yi mujj nañu bari ndax daf daan toppal ñuy jàng alxuraan ci firil ñuy jàng xam-xam bi taalibe yi bare te njëbbal yi ñëwagul bari gi ñu bari muy tëralal ñaar rek maam seex mi ak sëñ Ibra Faati bu ko defee ñoom bu ñu noppee séddoo taalibe yi jàngal leen dañu gis mu ne Cheikh xam nga lu tax ma jël jëli la fa nga nekkoon indi fee mu ne ko déedéet mu ne ko dama bëgg ngay sama seede yamal xiyaam mu ne ko ah, waaw waaw bu ma ko talee mu ne ko boo ko dul woon tal du ma la ko wax maam Cheikh dañul di sàmm wëllëri wi kenn gisul fu mu taggee rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye tagg na sëñ Tuubaa xasida yu bari bi nga xamee ne sëñ Tuubaa jógee na fi ba am ñaari at te mu daan fa dem ñett yoonu ñetteel bi mu duggee bi mu génnee neena ndaxam bi nga ne asalaamaaleykum wa aleykum salaam yi sëñ Tuubaa ji defoon naa ne waa Tuubaa gépp ñu koy dégg waaye li mu njëkk a wax ak moom ñu ànd ak moom góor gi daaw da mbeng ci la bàyyi xaj du jóg góor gi sàmbaaw mbay ak ñeneen mu gees ne leen sëñ Tuubaa de nee na ngeen seede ko mboolem ku fi ñëwoon jéggal nañ ko seede leen lool mu ne sëñ bi da ñett yi may wax man xaw ma lu ma ci mën jàmbat na ma ñett benn bi nee na ndax coow lu bari lii ak yëngu bi xanaa mënuloo ci dara xamuñu coow lu ñu mu lu ñëwagul la tey ami xamuñu coow lu tàmbali te dalagul la loolu ko ci mën ndax ja dem nga birab sàngam déedéet ñetteel ba jàppatuma ko waaye mag ñi doon dem noonu lañ ko nettalee daana def jamono yu bari bu nit jógee ci njàmbur ñëw ci moom mu ne ko xanaa romb la fa Cheikh ba Mbay Touré ñii jàngal loonu dalal nu alxuraan nun ñëpp jàngal nu lu bari ca la bokk ak ñeneen ak ñeneen kon liggéeyal Cheikh mooy liggéeyal sëñ Touba liggéeyal sëñ Touba mooy liggéeyal Cheikh nettali ko euh, sëñ bu Seck moom ko wax doom mu ngi ni toog euh, bi nga xam ne ne day def daanaka lu xew rek maam Cheikh woo ko lu muy santaane woo ko mu ni ma bis Cheikh daf na bis ne ma waaw xam nga lu tax lu may santaane di la ko sant ne ne ma ne ko déedéet mun ma sëñ Tuubaa daf ne ma woon lépp lu ma moomati boo ko soxlaa bu ma tàggu yaa ko moom <laughs> mel ni kon yéen yéen a ngi fedd li wëllëre woowu yéen a ngi defal lu neex sëñ Tuubaa yéen ngi koy defal lu ko neex bis bii nag yéen la doon nekk ndax lu bari mënoon lañ ko sos lu bari mënoon nañ cee taxawee waaye yàlla wërsëgale ko kenn du lu yéen kon ngeen sant yàlla kon noo leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di ñaan itam suñu boroom jëf juñ fi jëf rek tànk bu ci nit seq tànk bu ci nit def fiftin bu ci nit def suñu borom nangu ko ngën ji nangu ful ko ngën ji ful jàng ko ngër ji jàng xam ngeen luy jàng ak luy ful ful moom xam ngeen ko mooy nga def benn ñu fay la fukk wala téeméer wala junni ci kam sa yéene ak sa seetlu xol ak sa teewlu jàng mooy li nga jëf baaxul am na yàqu-yàqu suñu borom dindi yàqu-yàqu ya sànni fab la gën a baax wutal fa ba jëf ji gën a mat ci jëf yi loolu mooy ful nangu mooy lan mooy jëf ji mu nangu daf koy fay fay gu yënguwul fenn ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jëf bu ñu ko xasee nangu dootul tuut mu wax mu asim nu jabal bi mu ko yebalee mu war a atte ji fu ñuy wax yaman te ne ko boo demee bu la atte dikkalee na ngay def mu ne ko dama koy seet ci alquran lu alquran wax ma at mu ne ko boo ko gisul ci alquran mu ne ko ma seet ci say wax yi nga daan wax ak foo ma sa àttee fu mu fa dëppal ma tëral ko fa mu ne ko boo ko fa gisul mu ne ko ma def sama xalaat lu mu gën a rafete ci niralee xalaatu sharia ak la may dogal mu ne ko doxal suñu borom ubbi na la aw kama qaal ne ko nag boo farloo ci sellal jëf ji suñu borom nangu rek lu mu néew néew dootu néew day rëy nit mën na julli génn julli bu ñu nangu rek mu sabab texe texeem gépp dootu texe bi mukk ci àdduna jëf ba jëf jeex li ci gën ci jëf yi buñ ko seetee mooy jëf ji ëpp njariñ ci nit ñi ndax fonk bu suñu borom fonk jullit ñi jëf ji ngeen jëf yóbbaale ngeen ci ñu bari kon jëf ji jëriñ ñu bari ndax béréb bi nu toog di waxtaan ñun ñëpp di fàttalante te waxtaane wu lu dul yàlla ak yonent bi li tax ak texe ëllëg bokk na ci ngën ji jataay jataay yi gën yoo xam ne du bokk ci lim di fàttaliku mu doon ak perte mu di ko naqarlu yii bokku ci yii jataay yii day far yeneen jataay yu nit daal di rëccu bu ëllëgee kon nag ku ko mënoon di bari di ko def sallallahu alayhi wa sallam dafa ne iza bi riyaadil jannati fartau bu ngeen rombee dëri àjjana na ngeen for na ngeen def ne xar yeeg ba yi def ñax mi ñu ne kon lan mooy dëri àjjana mu ne xanaa béréb bi waxtaane yàlla béréb bi waxtaane yàlla mooy bërëb yoo xam ne bu ko seytaane jubee teg gi daw sëñ Tuuba ak li ko yàlla may lépp ak li mu mën lépp ak li mu mën a leen lépp ak ni mu ko yombee lépp li mu sonn ci lu xett li bindee fii ci jubal leen dafa daj ak dundam ndax lu mu def te du tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek ngir yërëm bindee fii ngir jubal leen la ndax dafa daan toog di tomb tombi tasawuf di ci dajale xikkam yi gën a am njëriñ te tasaaroo ci téere yi ak loo xam ne téere yi indiwu ko lu ñu ko yeefe wala mu di ko génne ci biir bu gàtt ci ay tomb ak rëdd yoo xam ne day yomba wattu daan dàq jamono ju xew-xew amee mu tibb ca xew-xew boobu yeete wala xew-xew amul mu fexe ba amal xew-xew bi di jàngal nit ñi li lislaam ndax cheikh tarbiya dafa doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam te yonent bi alayhi salatu wasallam gis ngeen ne ni nga xamee ne cheikhu tarbiya ne docteur bi la mel waxtu wala ne jàkk ba seet la xam sa feebar cheikhu tarbiya nag du la mu di la passé physique daf lay gis rek xam luy sa tawat yonent bi sallallahu la wasallam nit daf koy laaj ne ko ana lu gën ci jëf mu ne ko topp ñaari waajur fekk na day xool koo ko xam ne kii day gépp ak góorgóorlum gépp wet gi ci gën a manqué mooy ñàkk fonk ñaari waajur mu ne bu laajee ne ko ana lu gën ci jëf mu ne ko fonk ñaari waajur mu gis koo xam ne dana góorgóorlu lool waaye léeg lekk mu wax lu dul dëgg ba am na lu mu yàq ci moom bu ko nee jàkk xam ne kii fen moo ko mànkil ba du àgg ci àgg waayu góor ñu baax ña boo ko laajee ana lu gën ci jaamu mu ne la watta di ko bàyyi fen ñu ne bàyyi fen kon moo jàng moo gën jàng alxuraan ni ñu ko waxee nga gis ku ko laaj lu gën ci jaamu yàlla mu xam ne ko farluwul la ci alxuraan mu ne ko jàng alxuraan nga gis ne kon sallallahu alayhi wa lépp lu mu wax yi mu wax ne moo gën ci jaamu yàlla dafa bari waaye bu ci nekk ka ko tax a jóg daf ko seet ba xam ne kii lii la manqué le te lii ko mën a defar mu wax ko cheikhu tarbiya noonu la demee ku ci xamul nag bu gisee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lee gën ci jaamu ne fee lee gën ci jaamu ne lee gën ci jaamu li arab yi wax tanaqub te yi di ko wax contradiction la koy dal di bëgg a jiñ fekk déedéet ñi nga xam nag ñoo ko doon ne ci baatin ca kem la yelloo ci ñoom dañoo doon wet googu ba xam ko moo tax ñu mën a xettali nit ñi ci zahir ak ci baatin ci xettali ci baatin nga xam ne taalibeem daañu ko jëmee ci bàmmeel balay tiim bàmmeel bi moom ci boppam moo koy awo wala mu fekk ko fa tak la muy tontu malaayika yi nuróowul ak cheikhu taalim nuróowul ak professeur rek buy jàngale waaye professeur biy jàngale kat mënu la ñàkk gis ngeen sëñ Touba alayhi akbar wazi rabbihi bi nga xamee ne laaj nañ ko boo amee sëriñ te gisatoo ko benn mu faatu wala mu nekk foo xam ne mënu la fa dem ndax da ngay wut beneen sëriñ wala déet te mu naan tontu dama leen njëkk a xamal ne la da ngaa war li nga waroon a njëkk a laaj laajuloo ko loolu mooy xilaaf muqtada zahir ci balaaxa xilaaf muqtada xa da loo xam ne am na lu waroon laaj lu ko gën nga dem laaj bi ni saaba bi ñu dee laaj yonent bi sallallahu alayhi lu tax weer di soog a feeñ di sew ruuj di gën a rëy guddi gu ne muy gën a rëy ba mat wëndee lu mat sëkk lu ko waral alquran ne wa yasalunaka an illahi illati qul hiya mawaqitu linnaasi wal hajji xilaaf muqtara zahir ne leen li ngeen waroon a laaj laaju leen ko ñi nga leen laaj teerte ne leen weer wi suñu borom daf ko fa indi sës ci l'islam ngeen di dund dundug lislaam seen jaamu yu bari aju ci koor kori tabaski tamxarit gàmmu aj yooyu lañ ko fi ne yooyu ngeen waroon a laaj ndax lépp loo xam ne xelum doomu aadama ci tajribaam maanaam expérience am mën na ko koo xamal yonent bi ñëw di perdre temps di leen ko jàngal loolu daf leen koy wàcc ñu xamal ko seen bopp ndax yàlla dafa leen a sàkkal xel ngir ñu xam nañuy dundee ci àdduna li nga xam ne mënuñu koo xam nag moo tax suñu borom moom loola ñu mënula xam yónni yonent koo xamal ba tax laaj xam na laaje moo gën mën a laaj laaj nag mooy caabi xam-xam ndax boo laajee ko xam mu xamal la boo xamee dootoo yem ak xamul xam-xam bu mu mën a doon rek dañ ne ilmu kulli shay'in afdalu min jahlihi xam-xam bu mu mën a doon xam ko moo gën ñàkk koo xam waa ji waxoon loolu dunditu yàlla xam-xamu dam yi ñuy def rek taxoon mu wax ko ndax booba dafa duggoon ci bato bato bi suux jàngoon na féey ca ba muy xaleel mu féey ba yére yépp daggatoo nëpp des ci géej gi mu dese tubay génn tawat tëdd diir bu yàgg bi mu wéree dem ci birab fekk fa doomu buur bi muy damye muy xool fekk dañoo teg lu rëy doomu buur bi buñ ko gañee foofu buñ ko dàqee rek dana am lu rëy lu am loo xam ne du ko neex bëgg ko muy xool ba mu yàgg mu ne ko mu mu wax ko joxañ ko pion bi mu war a dox bu ko doxee dal di raw dal di dàq bi mu dàqee dal di koy geesu ni ko waaw yow foo dëkk ni nga tudd wax ko ni mu demee ci kii mu yóbbu ko këram fekk borom xam-xam la mu dal di koy jox mënsëb bu mag muy jàngale di yeete mu dal ne nag ilmu kulli shay'in afdalu min jahlihi xam lépp lu mu doon rek moo gën rek umpali ko gaa yàlla yi nga xam ne suñu borom daf leen a xamal boppam xamal leen biir xamal leen biti ah, ñu bari ci xarfi yoon yi dañu naan baatin ak zahir amul sharia moo am rek lii dëgg mooy dëgg li dul dëgg du dëgg li sharia wax mooy lii dëgg li sharia waxul amul kon baatin ak zahir amul xaqiqa ak sharia amul bu di àlluwa ju gàtt ak ñàkk a xam sallallahu alayhi wa sallam dafa bis fekk benn général boo xam ne dafa doon jiite xare bi bi ñuy xare ba jekku ñi mu jàpp benn waaye di ko bëgg a rey kooku dal ne ashhadu an la ilaha illa allah mu dal di koy caw jaasi ji mu dee sahaaba yi nekk li ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dii day moom rey na waay yoo xam ne tudd na yàlla kan kon tuub na te da nga ne woon umir na an umirtu an uqaatila nas xata yaqulu la ilaha illa allah wa ida qaaluha asmu mini dimahum wa amwalahum wa aradahum wa xisaabuhum ala allahi yaa ne nit ñi buñ ne la ilaha illa allah rek seen bakkan mucc na ci yow doo leen rey seen alal mucc na ci yow doo fab seen alal seenu der doo leen ŋàññi kii rey ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam woo ko ne ko yow lu tax nga rey kooku ana na ngay def laa ilaha illa allah yawmal xiyaama mu ne ko xaalaha taqiyatan taqiya mooy li ngay wax rek ngir mucc maanaam daal gëmu ko mu ne ko teewoon nga xotti xolam xar ko ba xam da nga gis ne dëgg la wala du dëgg ci moom war na ko ne mënu loo xam ne dëgg la wala du dëgg kon baatinu yàllaa ko xam zahir mooy li nga feeñal sharia li nga feeñal dong lay atte la ca biir yàllaa ko xam mooy baatin mooy xaqiqa ndax sallallahu alayhi wasallam dafa ne na ngeen xam ne doomu aadama laa ne yéen biskat ñaar dana ñëw fi man di layoo di xëccoo dara kenn ki dàq xam layin xam na muy waxee ba ma jox ko waaye ku ma ci jox loo moomul safara laa dagg jox la baatin ak zahir dajane foofu sharia ak xaqiqa dajane foofu ki lay lay woo xam ne yoon daf koy dal di jox lii sharia ngoog waaye ki nga xam ne liñ ko jox safara lay doon xaqiqa ak baatin ci la sësu xam ne ëllëg li ko jox moomu ko dëgg dëgg dëgg loolu mooy xaqiqa sharia nag àtte na lii ndax kii amuli seede te ki indi na ñaari seede donte ñaari seede yi dañoo juum wala ñi leen doon euh, def taadil ñi leen doon maandul juum yoon jox na kooku li ñu xëccoo waaye nag mën na fekk ci dëgg-dëgg ga moomu ko kon ku ne xaqiqa ak sharia amul wala baatin ak zahir amul xamuloo li nga wax sallallahu alayhi wa sallam dafa ne kon dañ ma digal ma xeexal nit ñi ba ñu wax ko bu ñu ko waxee sañatuma leen doonte du dëgg ci ñoom it moo tax munaafiqoon yi bari ci madina lool ñi nga xam ne gëmuñu te yonent bi rek lañ bañ ak saxaaba yi waaye ragal nañu dañuy jullee ko war di ànd ak julli ñi waaye fexe mu nekk la ñuy fexe ngir yàq lislaam ak ngir lor yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku nekk xam ne ni lool te kenn sañu leen a rey ndax ci sharia tëral ne képp kuy jublu penku du julli jullit nga te lépp loo xam ne lii moyale nañ ko jullit ñi war nañ la koo moyale lépp lu daganul ñu def ko jullit daganul ñu def la ko ba àllaaxira nag suñu borom àtte leen benn bis yonent bi sallallahu alayhi wasallam jógee ci benn xare guddi ñoom ñu dajale fukki nit ak ñaar ne nun daal tàyyi nañ ci kii nañ ko sàkkal pexe ñu ne waaw waaw lu ñuy def ñu ne montagne bii maanaam doj li ñuy yéeg buñ demee ba ca njoloxtan rek buñ ca tolloo nanu jàppante rek nun ak suñuy gëléem rek dal di jàppoo rek dal di koy fifaale rek mu bërëngu mu jeex ñu dal di juboo ci loolu bañ juboo ci loolu bi nga xamee ne yéeg lañu ba ci kaw doj ba nag ba bëgg a bàyyi ko rek yonente bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom xamal ko ko mu daan ne Salman al Farisi teqaleel ñii teqaleel ñii Salman dal di fab mijjan na bi mu amoon maanaam tours maanaam bouclier pakk di dóor gëléem yi ñuy jàdd ba mu dellu see fekk teq xam nañ li ñu li ñu nar xam nañ ko yonente bi sallallahu ko xam nga leen a mu ne ko déedéet mu ne ko xam naa leen xam seen turi ndey ak seen xamal nañ ma ko bu subaa danaa la ko wax <laughs> du woon Salman astaghfirullah la Xusayfa la woon Xusayfa Lemani bi ñu yeewoo mu ne ko diw doomu diw ak diw doomu diw ba muy fukk ñaar ne ko nag bu ko ŋaan mel ni bindeef waaye gannaaw alquran dafa neen wala tusalli ala ahad minhum maata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi sayidina sañu ci jullee kenn ndax xam na leen xam na ne ay naafeq leen jullit ñi ci def xamuñu leen bëgguñu ñu xam leen ñii teqli ko yëfar yi ci def di am lu ñuy wax naan Muhammad day rey ay saabaam day def nii day def nii waaye Seydina Omar nee ne fu muy xamee fi muy xamee ne diw naafeq la bu deewee ñu war koo jullee te Xusayfa demul mu xam ne kooku naafeq la ba ba ñu wàññi fukk ak ñaar ñoo xam ne Xusayfa demul jullee leen ñu xam ne kon fukk ak ñaar ñi ñoo doon munaafiqoona yooyu nga xam ne ñoo doon jéem fexal loolu yonente bi sallallahu alayhi wa su dul tawba ti borom nettali na ko su dul tawba li nga xam ne nag mooy yoonu gaa yi yàlla yi yoon wu naqari la wu tiis wu metti wu gudd wu jafe imam Xasaali dafa ne kullama azama almatlubu wa sharufa sa'uba maslakuhu wa taala tariquhu wa kasrat aqabatuhu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne xuffati aljannatu bilmakaarihi wa xuffati naaru bishahawati ajjana dañ ko ñagee ay dëkk dañ ko ñagee ay dëkk maanam bu ñu waxee dëkk dañ ci jublu lépp lu naqari ak lépp lu tiis ak lépp lu metti xam ne bala nga cay dem rek da jaar ci ay tiis tiis muñale cay tax a dem ak ngëm muñ nag mooy lan mooy genn wàllu diine yonent bi sallallahu alayhi wasallam astabru nasful imaani nisful imaani mu ngëm buñ ca dindee muñ genn wàll gi moo ciy def benn nit ñëw ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam man de dama la sopp lool dama la bëgg ba mu doy waar mu ne ko séenul ak ñàkk séenul ñàkk kenn ne ko man dama bëgg suñu borom lool tabaraka wa taala mu ne ko séenul ay musiba xam ne bëgg gi nga bëgg suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu daf lay xaroo martaba bu rëy ak teraanga ju mag yomal xiyam ak nguur ci àllaaxira loolu nag bala nga koy yeewoon da nga sonn ci lislaam da nga waroon a dimbali lislaam di ko xeexal di ko xeexal ba jaay sa lépp jaay sa alal sa deret sa ay mbokk fanaan àll guddee àll fande dine xiif mar lépp nga daj ko ba soog koy yeyoo suñu borom nag kon su la yéenee loolu ba taxañal la yoon wi teg la musiba te sañuloo bañ nga xam ne teguloo ko sa bopp te loo koo dindi amatoo pexe nga muñ loolu la yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne da nga gis ku ñu yóbbu àjjana muy pek ko di bañ mooy ci fi mu jaar ak li mu def dara mënu koo tax dem ajana lu dul musiba mu tiis mi rek dal ko suñu borom teg ko musiba mi neexu ko te musiba moo ko yóbbu ajana mooy ki ñu yóbbu ajana muy bañ di fextu moom li ñuy wax chance ku am chance lay doon ndax lu yàgg yàgg musiba mi du yàgg day jeex dana jeex mu dem ajana nit ki dana jaamu suñu borom ba suñu borom yéene ko lu rëy lu rëy lu bari lu doy waar li mu jëf mënu koo fay mu nit bay dee suñu borom tiisal sukkuraatam yàggal ko mettil ko wala nit ki tooñ suñu borom tooñ goo xam ne wax na mbugal mi gën a rëy suñu borom di ko xéewal di ko xéewal ba mu ngi dee mu yombal yombal sukkuraatam neexal ko gàttal ko kon allahu yuliju layla fi nahari wa yuliju nahara fi layli yuxrijul hayya min al mayyiti wa yuxrijul mayyita min al hayyi mbiram mënees su ko xam sëñ Tuubaa ne fa'alatuhu daqiqatan laysa tara kayfiyatan laha allazi tadabbara yuliju fi layli nahaara kama yuliju fi nahaari laylan azlama borom day dugal dee ci biir dund di dugal dund ci biir dee di dugal guddi ci biir bëccëg di dugal bëccëg ci biir guddi kenn mënu koo dàq kenn mënu koo dogale kenn mënu koo takk dafa am ci saxaaba yi ku ne maa ngi seede sellub buur bi nga xam ne xam ko mooy xam sag lot ci xam ko xam ne tële nga koo xam loola mooy xam gi kon li nga xam ne ne asabru nisful imaani te yoonu àjjana foo ko fekk day xat day naqari yoonu safara foo ko fekk day neex yaatu te day fees dell mbooloo cay jëm mbooloo moo xam ne suñu borom dafa leen di jëy ba daanaka dara du leen naqari fu ñu toll ñu ngi ci fu ñu toll ñu ngi ci mu ne yoonu àjjana dafa naqari ci njaal njëlbéen gi waaye neex lay mujje mooy gën a neex lépp lu nekk ci àdduna ndax xam yàlla mooy li gën a neex ci lépp lu doomu aadama rawatina gis ko nañu waa safara sax suñu leen wanoon suñu borom dootuñu bëgg a génn safara te dootuñu bëgg a àjjana te gaa ñi nga xam ne xam nañ suñu borom dëgg xam ci ni ko mbindeef mën a xamee seen xel du dem mukk ci àjjana bu ñu leen ko wanee ñu muslu ko dañuy muslu ci àjjana ndax mbindeef la moo xam ne mën na leen a jox bànneex wala mu dox seen diggante ak seen borom wala mu fàtte loo ko yonent bi sallallahu alayhi wa ki koy wutu ci kaw suuf bu ñëwee daf koy donn ci juróom-ñaar fukki jikko daf koy doon ci juróom-ñaar fukki jikko bu fekkente ne boroom borom la mën a dogal dogal ci jaam ñi muy dogal bu tiis muy dogal bu neex muy dogal bu mu mën a doon bu rëy jaarale ko ci loxoom jaarale ko ci loxoom mu woyafal ca mu ca mën a woyafal ci ndigalal suñu borom ak kàttanam la ca def mu bàyyi ko dafay gis ñoom koo xam ne dañ ne musiba moo xam ne fukki junni nit war na cee dee war na wàcc ci réew sàngam mu ne nañ ma ko teg man sëñ Tuba def na ko ci gànnaar def na ko it ci réew mi ci Sénégal Cheikh Abdul Wahab Sha'rani yi daf ko daawoon def am na bis suñu borom xamal ko ne ko dana indi mbas moo xam ne dana rey ci jullit ñi ci Misra nanga muy junni mu ne suñu borom maa ngi lay ñaan nga teg ko ci sama ndodd mi nga xam ne musiba mi daana tar ci moom ba du mën a xippi daana tar ci moom ba dex gi jaar ci bunt ci gannaaw këram boo ko xoolee day xonq te xonq cor su deret am na koo ma a nettali ne am na benn góor sëriñ boo xam ne dafa daan jàngale mu ne bis doomam yeewu ne ko dama génn àdduna tukki bi mu dem ca sëñ Bamba wax ko ko ne ko ndax am géndam gi dëgg la ndax indi woon nañu musiba moom di yërmande joo xam ne yëmuwul fenn waaye nag yërmande mooy taw buy xitti fokk nga taatan doo taatanul doo am ndox de soo demee làqu ci sa bi mu taw ba séet doo am ndox doo am ndox ndax suñu borom dafa sàkk ay sabab sant jaam yi nañu sabab lu leen yéene yéene nañu sabab lu loolu moo tax ñu naan nit dañ koy fay jëfam ëllëg wa an laysa lil insani illa ma saa wa anna sa'yahu li yura wa an laysa lil insani illa ma saa doomu aadama amul lu dul li mu jëf maanaam li mu moomal boppam ñu war ko koo fay mooy li mu jëf waaye wa anna fa sawfa yura su may jazaahu jazaa law fa gannaaw gi nag suñu borom nag ci ngëneelam la koy xéewale xéewal goo xam ne li mu jëfoon ñu fay ko ko du dara ci xéewal googa ak lu mu bari bari bari bari lu boo déggee ñu naan ñaari sa sangam soo ko jullee daañu la defal ay njënd yoo xam ne nangami junni néeg la nangami junni nanga wax a wax boo seetee de buñ ne ki gën a néew la ci àddina am na ci lu toll ne àdduna mooy kii mujj génne safara am na ci lu toll ne àdduna lu toll ne àdduna benn njënd lu mu cay jëriñ kon doone rëy na wala ëpp na kon mën nga am fukki junni njëndi te daanaka àddina boo ko seet kenn xamul ñaata àddina dañu ne juróom ñetti bunt la waaye jëf ju ne am na àddina am kenn nit mën na toogandoo ci benn bërëb nekk ci ñeenti àjjana ba juróom ndax walla maa yi wax nañ ne benn doomu aadama bu góor mën naa am junni soxna nekkandoog ñëpp ci benn xefinu bët te na mu war a nekkee lay nekkee na mu war a demee lay demee kon nga xam ne daray àllaaxira mënuñu ko xiyaas ci daray àddina yi ñuy wax yépp bu mu rëy fi nun bañ defee ne mënula am lu ko ëpp am lu ko gën a kéemaane am ndax kàttanu suñu borom yemewul ci dara amul fenn fu mu yeme waaye nag doomu aadama moom mu ngi ci xatar guddi bu biir setegul ndax malaayika yi nga xam ne ñu ngi nekk ci mbaggam malaayika yi nekk ci kanam yi nekk ci gannaawam yi nga xam ne dañuy wutante ñi yendu dem ñiy fanaan ak ñiy yëkkati jëf yi di yóbbu te jëf ju ci nekk dana jàll juróom-ñaari asamaan bu dee jëf ju baax juróom-ñaari asamaan yi asamaan su ci nekk bunta nga ci boo xam ne suñu borom sàkk na ñaari malaayika yi ca toog malaayika mu ci nekk buñ ko indilee jëf jaam bi jëf ju baax ni dana seet am na ci jikko yi doom aadama yi di jikkoo ci liñ ko seetloo ci jëf te bu ko seetee rek jikko jooy fekk mu marqué ci jëf ji jëw ci jëw rek lañ ko seetloo amul soxla ci leneen mooy malaaka mi ci asamaan ñaar ñi ci asamaan si njëkk si bu jëfi nit ki àgg nga xam ne jëf ji day leere ne jant bi malaayika yi di ko gunge di gingo ki koy gàddu ñu jàpp ne boroom aji texe la buñ àggee ci buntu asamaan ji jiitu waa ji daal di tëkk jëf ji xool ko daal di koy delloo malaayika yi leen saxañ leen ko dóor ci ki ko jëfoon ci bëtam ndax ñu jëw a ngi ci mooy boo ko seetee ci masaalikul jinaan limaamul xasaal yoo ko ratal ci minhaajul Sëriñ Tuubaa dafa ne wa yaa axi al xiibata wa riyamaa al ujbi wal kufri al ajbi wal xasadi wal kufri daa wal kufra daa wa adama rahmati lil insani wa hubbi rifatin ala al aqrani fa kullu man jamaaha aw yaxtawa waxidatan minha fa xaasirun sawa li annaha tujibu radd al amali ila allazi amilahu fal taxqili yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ànd ak Seydina Muaz ibni Jabal yonente bi war togg ko ci gannaawam di dem ba mu yàgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam téen xool asamaan si ba mu yàgg mu sant suñu borom dal ne Muaz mu ne ko labbayka yaa xayra rasul mu ne ko maa ngi lay waxtaanal maa ngi lay dénk dénk boo xam ne soo ko wattoo jàpp ko mu jëriñ la waaye soo ko sankee day dagg na saw lay sa digganteeg sa boroom nett li ko juróom-ñaari asamaan yooyu yëpp ak malaayka yi malaayka mi nga xam ne jëw rekk lay seet yi sa rekk lay seet bu ko ci gisul bàyyi ko mu jàll ci asamaan si ca topp di naw sa bopp defe ne yaa gën kenn wala dara nga rek lay seet ci jëf ji boobu seetee jëf ji mu marqué ci mu ne taxañ leen ko dóor ko boroom ci bët ci kañaan rek lay seet añaan bokk na ci moog rëy yi gën a bon ci jikko yi añaan ak rëy moo alagoon iblis añaan da ngaa noonoo suñu borom ndax li mu def li mu jox xaritam neexu na li mu defal jaam ñi naqar na bu fekkente ne jaam bi jëfam sellal na la man te moom ci boppam seetal na ay jikkoom loolu la sëriñ si jëriñ bi nga xam ne ne waxoon naa sànq ne ki doon laaj euh, Cheikh Ahmadou Bamba boo amee sëriñ gisatoo ko dama ne ko da ngay njëkk a laaj lan mooy sëriñ wax ko ñetti char sëriñ ñetti sëriñ ñi am sëriñ bu ci ne am ñetti chartam ko waaye ak lu mu mën a am da nga am cheikh cheikhu tarbiya cheikhu tarbiya mooy ki nga xam ne moo lay fàttali di la waar di fóot sa xol di la dàgg ci li nga nekk bu dee lu baax di la jéem a génne ca la nga nekk bu dee lu bon ku la sëriñ bi nga xam ne mooy fàggu texe gi tax xol day xomaat ñu war ko liime ñu war ko xëcc ba mu set te buñ ko dee faral a xëcc day dëkkee set waaye buñ ko dul xëcc mukk mel ne bu mu ñuy sol te kenn du ko fóot mukk gën a yàgg rek day gën a tilim day gën dafa bari ay jaxas-jaxas ak i yàqu-yàqu ak i njuumte ak i sàggan bu fekkee ne dëkk nga ci rek te dee dellu si mukk fenn foo xam ne fii dana dindi dara ci yow da ngay mujj li ñuy wax raynu raynul qalbi kalla bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibuuna mooy xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absaarihim xishawatun wa lahum azabun azim xol bi day wow ba waar dootu ko dégg dootu sawar ci jaamu yàlla dootu day amee jikkoy mala mooy nit ku ñu wacc ku ñu bàyyi kenn yaru ko kenn yeewu ko kenn waaru ko kenn jàjjiwu ko kenn digalu ko kenn terewu ko moo tax sëñ bi day defar baatin ndax mooy xaqiqa sharia bi am na ko war a defar mooy waarekat bi ak jàngalekat bi ak yeetekat bi suñu borom daf ne falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taa'ifatun liyatafaqqahu fi ddiini wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharuna te lu teewoon ana kuréel bu nekk am ñu ci jóge dem jàngi lislaam ba xam ko buñ dikkee jàngal ko ñu ci des buñ dikkee xupp ñu ci des buñ dikkee waar ñu ci def muy fardu kifaaya joo jox ne bu ko ñëpp bàyyee ñëpp am bàkkaar amee nag ñu ko defi ñi ci des mën a dem defi leneen bi nu nee boobu nga xam ne naa Muaz ibn Jabal la ko yonente bi sallallahu alayhi waxoon xam ne mooy wane ne doomu aadama du ñu nangu jëfam bu fekkee ne am na ci jikko yooyu bu nekk ci moom ndax jëf ji du mën a sell mukk te xol bi koy eh, jiite ñàkk a sell kon jëf yooyu la day def ay tâche ay gàkk jikko yooyu day def ay gàkk ci jëf yi ci ko def loo tax ñu santaane li nga xam ne mooy fóot xol ziyaare bàmmeel toog jataayu waare takkoo jàkk jàng alquran fàttaliku bàmmeel loolu rek loola te amul dee moom moo gën a wóor lépp dara lu dul yàllaay buur yàlla sàkk nit ñi rek a gën a wóor dee moom kenn ku ne wóor ne moom na nga dee rek kañ la nga xamul waaye wóor na la amul kenn ku dee am wóorul ku xam dara ku dul dof lu la wóor nag xam ne moom la leer na la moom day ñëw xamuloo kañ lay ñëw mat nay xalaat mat nay xalaat fàttaliku dee nag bokk na ci xeeti jaamu yàlla yi gën a foor bokk na ci yi gën a mën a setal xol fóot ko ba mu set ndax nit ki bu fàttali ko nee ñu sang néew bokk na ci jëf yi nga xam ne dana raxas xol ndax dana tiital nit ndax yoo xam ne boroom mënatul yëngal dara dara dara dara nga koy wëlbati di ko raxas di ko jubbanti di ko tëralaat ba yeenu boroom tëral ci sa kanam ñu jullee ko gas ba mu xóot ñu suul dem bàyyi ko fàtte ko mu nekk ca lam nekk Seydina Omar euh, yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf ko wax bis ne bis ne ko waaw Omar bis bu ñaari malaaka yi ñëwee nag mun ko rak nàkkar dërt dërtee la li nga bëgg gaytu gaytee la bëmax bëmax la keroog na ngay def mu ne ah, yow yonentu yàlla bi ndax bu keroogee danaa amee xel mi amee mu ne ko waaw mu ne kon na sa xol sedd <laughs> te nelaw ba am loolu de keneen nit du tëdd nelaw ba am ko gannaaw moom mbedd mu mu nekk bu ko seytaanee séenee daw génn mbedd moomu am na may xolofaaw dara baay ñëpp noonu lañu mel saxaabe yëpp ñoom itam noonu leen dañoo wute ay wet waaye ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ndax li ñu ñaqal lislaam ba ba lislaam taxaw xam ne bu dul wala ñoom gannaaw yàlla lislaam du taxaw ba jullit bu jaamu ñu am ca seen wàll ndax ñoo ko sabab bu dul woon ñoom doo jaamu yàlla seen tuyaaba réy na réy goo xam ne jot leen la kenn mënul faral nan koy waxtaanee mën nañ leen a moom kenn mënu leen cee jot waaye mën nañ leen a jot ci maqaama ndax maqaama moom ak daraja mu ngi aj ci coobareel suñu borom rek daf koy sop mooy ko jar wala yu mooy lan mooy kii suñu borom ki neex suñu borom rek kii dafa neex suñu borom suñu borom def ko xaritam rek. ñu wuute wala nit ñi leneen tax Serigne Sam mu leer na bu ko doonee moom mujj bu rafet rek lay lay génnee adduna te aji texe la ak fu mu mën a jaaree dina dellu si ba lay dee rek suñu borom tabaraka wa taala moom noppi na ci lépp faraxal moo la am ne da beneen ajal xalqin wa xuluqin wa rizqin qad ajal waaw mu ne yéen waxtaan xaw la dayee wax ngeen bëgg a jógee insha allah waaw ma laaj leen boog lenn su fekkee ne waaw su fekkee ne ay laaj dana am lu ci dugg te kenn waxtaan wi wala waaw laaj yi dana am solo moom allah dana la njëriñ soo ko wëccee sàggane ko dog nga sa lay sa digganteeg sa borom ma waxoon ne jëw moo si jiitu ngis tala ci topp naw sa bopp defe ne gën nga kenn la tane nga kenn loolu nag day fekk daraay tax benn da nga fee ëpp wërsëg wala da nga fee ëpp xam wala da fee gën waajur wala lu mu mën a doon rek ba tax nga ne gën nga kenn rek loolu mooy lu ñuy wax utbu utbu li mu wutee kibru rëy moo di rëy moom jikko la bu ñu jikkoo utbu nag wala fi ne kaaw xaw ma kaaw nu mu demee moo di dafa am lu tax nga defe ne yaa gën ñu ci des wala yaa leen ëpp wala yaa leen man wala yaa leen nangam daa leen a féete ko ñaar yëpp bu ci nekk ak kiñaan ci jikko yooyu la bokk ñàkk yërmande ci doom aadama yi ci jikko yooyu di yàq jëf ci la bokk wa xobbi rifatin alal aqraani bëgg rek li ñu wax dina diste maanaam euh, def tamayus maanaam wuuteeg nit ñi daal gën leen ci dara wala féeti leen kaw wala ëppante ñoom daal raw leen ci wet sopp loolu juróom-ñaar yooyu mooy jikko yi nga xam ne mooy alakes juróom-ñaari asamaan yëpp asamaan su ci nekk malaayka may seet jenn ci jikko yooyu lay seet bu ko jitee du am ndigalal bàyyi jëf jooju mu jàll ba àgg ñu ne nag jëf dana ñëw joo xam ne malaayka yi dañ koy gungoom mu leerale jant bi ñuy mbambóor moo xam ne xaju fenn fonk ko naw ko di ko tagg ba mu jàll juróom-ñaari asamaan yi jàll malaayka yooyu yëpp àgg ci kanam al malikul jabbar al wahidul qahhar jalla jalaluhu azza kamalu borom daal di ne jëf ju bon a ngi nii waa ju ko yow de waaye nax nga doom aadama yi nax nga malaayika yi waaye man day man mi bind jaam ñi xam biir ak biti xam kaw ak suuf kenn mënu maa nax te jëf ji baaxul xamal ko la ci sikk dal di koy rëbb nag moom suñu borom tabaraka wa taala malaayika yi nga xam ne ñoom la naxoon ba ñu ànd ci ñu leen gunge jëf ji defe ne jaam bu tedd bu jege boromam a ko jëf te war ci am ngërëmal yàlla malaayika yooyu dal di koy rëbb malaayika yi asamaan yëpp rëbb ko xam ne kon li gën a war ci doomu aadama gannaaw kalimatu tawxid bi mu xamee boroomam xam sharia na muy jëfe yi ko yàlla sant ak tey julli ak tey laab ak aj ak tey asaka ak tey yooyu yëpp ba xam ko xeex ak boppam ba dindi jikko yu ñaaw yooyu la nga xam ne mooy tax jëfam du am njëriñ mu sonn ba noppi te du jëriñoo loolu lu ko yóbbee nit lu mat a xeex la loolu moo tax cheikhu tarbiya ak cheikhu tarqiya am solo ñoom yooyu la ñuy dindi ci nit ki dama tàmbaloon wax joo xam ne ne cheikhul murabbi ak ay cheikhul muraqi dafa mel ne docteur bi nga xam ne mooy faj malade bi cheikhul muraqi ak cheikhul mu waxuma sax cheikhul muraqi ak guma ci ak cheikhul murabbi waxtu woo toogee ci moom boo moyee sax dana xam ban cire mooy ak ban xeetu mooy la mooy ñetti téeméeri si biir ak juróom benn fukk ak ñett yu nekk ci doomu aadama yépp nga xam ne ci bu ci nekk dafa dëppoog benn jikko ci jikkoy sharia nga xam ne bu weertee texee dee ngoog nit ka jikko jooja dindeegu ko dajagul ci moom bu weexee walla mu xonq set na cheikhul murabbi day jàlloog si biir yooyu yépp xam waa ji fan la ab laagoom féete ba mënul dox mu xam la koy faj sant ko jëf jooju mu dindi ko mu loolu jëf jooju dindi ko mu deñ cheikhul muraqi moom soo toogee moom rek yaa ngi yokk ci yàlla ba ba ngay tàggoog moom mooy ki nga xam ne wax boo ko gisee rek fàttali yàlla nga xam ne ay jëfam daf lay xemmem loo àllaaxira ay waxam daf lay fàttali ëllëg dina rëcc la nga defoon borom ñetti sart yooyu mooy cheikhul murabbi cheikhul murabbi mooy ki nga xam ne ki ma waxoon léegi ki nga xam ne mooy dindi di ko yooyu ak fam lay jaarale boo rëyee mu di la yalwaan loo ba bëggee lool ba yàq la mu di la laaj sa alal di ko dugal feneen bu ne da nga bëgg àdduna mu nangu sa yére yu baax di la solloo yére yu bon boo rëyee mu di la yalwaan loo ila axiri ila axiri ba mu jeex ba mu jeex cheikhul murabbi mooy kooku dafa mu rabbi yëpp nag ñun ñëpp kenn ku ci nekk ñi nga dajal jamono yar nga leen ña ci wuyu si yar nga leen ba nga xam ne seeni daraja dana mën a mat ëllëg ndax daraja joo mën a am ak lu ñu mën a def ci yow te jikko yooyu am yu def dana ko wàññi wala mu yàq bu yàqu lépp dana ci yàq lu bari mu leer leen ne dañ fiy jóge wacc fi nit ñi te xamul nit ñi daañu am keneen ku leen gindi wala ku leen yee wala ku leen womat jëme ci yàlla walla déet ñu am yërmande ju toll ne waxtu woo xamee ne ñu ngi rocci ruu gi ruu gi du nangoo dem ndax wacc fi njabootam yooyu yooyu yëpp mbokk jullit nga xam ne bu demee dootu am ku leen yee loolu dana yàggal sukkuraat bokk na ci yàggal sukkuraat jëmm ju am ngërëmal yàlla bu ñuy rocci ruu suuf si ci boppam di ko jooy garab yi fi mu daan jaamoo yàlla ak béréb yi bañ di xëccoo ruu di ko jooy di ko métitlu faatu aarif asamaan yi juróom-ñaar sax daañu ko jooy ak suuf yi juróom-ñaar lépp luy njanaaw ak luy njaal ak luy jamaat lu wax dana ko jooy ndax cër yi ñu daan am ci ay jaamu yàllaam te bu fi jógee xamatuñu keneen dana fi ñëw wala dana fi gaaw a ñëw wala dit ko demee ne na waaw kon baax na kon yéen a ngi ànd ak waa Daahiratu Ahibaay Serigne Sam Mbaye taxta raayat Seyxul Xadim Touba. yéen a ngi ànd ak waa Daahiratu Ahibaay Serigne Sam Xadim Touba. teqale naa ko. waaw kooku kooku ci des. waaw Seyxul Muallim moom mooy. mooy professeur bi mooy ki lay jàngal l'islam nga xam ne boo gagee wala nga jaaxle wala nga amul jaaxle nga ñëw laaj ko mu wax la ko kooku mënu la ñàkk moo jiitu boo si jógee nag cheikhul murabbi mooy ki lay yee di la waar di delloo sa xol di la xamal yàlla di la xamal dëgg dëggi baatinu l'islam limaamul Xasaali radiyallahu taala anhu ak xam bu bari bi nga xam ne yëpp ñu ngi ko doon wax xujjatu l'islam mooy layu lislaam ne mu bokk ci al mujjadidoon yi ñuy dikk ngir yeesal diin yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam ne bépp téeméeri at bu taxaw suñu borom dana yebal benn jaam boo xam ne mooy delloo yeesalaat diine ji delloo ko fa mu nekkoon nga xam ne xasaal yi ci la bokk waaye waxtu ba nga ne gis na Muhammadul Faramzi mi nga xam ne moom la mujjoon dénk ruuxam ba mu waxtaanee moom dafa ne bu ma gisuloon dafa sànq nañu suñu bind ci lu dul dara naka noonu al Izz ibn Abdusalaam moom bi nga xamee ne jullit bi nga xamee ne gis na sëriñ bi mu mujj wekk mbiram dafa ne wallahi bu dul woon ak kii muy ci xamatal bu dul woon ak moom du ma dégg lislaam te xam ne bokk na ci yi gën a bari xam-xam ci àddina ba fu waay ñëw laaj ko ko waaye bu ñu gisee Cheikh Abdoul Aziz Chazali nga xam ne xutbu xawsu la ba mu waxee ak moom benn jataay rek ba mu fa jógee dafa ne giñ naa ci yàlla ne bu ma bu ma gisuloon waa ji du ma xam dara ci lislaam kon duma ma dégg lislaam am na koo masa nekk di ne am na ci boroom xam-xam yu mag yi te ñu jamonoon teeg sëñ Bamba koo xam ne bi ñu ñëwee jébbalu sëñ bi daf ko gatloo téere yépp mu gas ko suul mu téye ko di ko wax la mu wax wala mu def di ma ko nettali waaw kii de day laaj azabul qabri mu ne ndax day nekk fil jismi war ruuxi am fil ruuxi faqat bi rek dana tontu li moom dafay loo xam ne dana gudd lool ndax bu gàttee rek du leer asabu xabri mbugalum bàmmeel lu mat a laaj la lu tiis la te lu raglu la te lu mat a fàggu la ngir mucc ci waaw ku ci mucc rek sa yow daan këpp na ku ci mucc nag sa mbir yëpp baax ruu ak yaram la wax ruu wala maa ngi wax nañ ci wax yu bari boom roo yi nit yi simple yi nga xam ne maanaam nit ñi daj àdduna rek seen roo yi ñu faral a nekk ëttub bàmmeel yi maanaam ci fi bàmmeel yi nekk dañuy wëndeelu am na ci borom xam-xam ñoo xam ne sax gis nañu ne li ñuy wax kayaas yi luy jommal nit ñi roox yu bon yi nga xam ne roox yu la xam ne landi nañ ci bon ba tilim ba xeeñ ba yàqu dañuy génn melawu ñaaw woo xam ne dañ tiital nit ba mu joom wala mu dofloo ko wala mu rey ko ñu ne arwaaxu shuhadaa yi shuhadaa yi ak siddiqoon yi ñoom seen roo fu muy nekk am na ci kurmalul aarifina yoo xam ne seen ruu ma ngay nekk ci buntu àjjana lu mel ne déet jóge ci àjjana foofa la ñuy toog di xool àjjana ngelaw li di leen upp bànneex bi di leen dugg ba yowmal xiyaam ñenn ñi dañuy wëndeelu fu nekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ruuxi way mu ngi nekk ci joxi picc yu wert yuy far ci dëri àjjana ba jant so ñu dem ci ay ngunu yu nekk ci feeri aras fanaan ca wala maa indi wax yu bare bare bare ci ruux yooyu ñu ruux gi ci boppam mooy wert ndax texe gu metti gi amee melaw picc ma amee bindu picc wala ruux gi day nekk ci biir picc mi wala maa am ci ay wax yu wute ruux yi ci xam yi nga xam ne yi nga xam ne bokkul ak shuhada yi mooy ñi dee ci xare xare l'islam ak ñi amee seen atte xam ngeen ne shahid bu ñu ko waxee shahid lu yaatu la waaye shahidul mu'tarak mooy bi ëpp daraja xam ngeen ku kër màbb ci sa kaw nga dee shahid la mardi taali jigéen bi ëmb bi mucc faatu shahid la suhadaaw yi bari nañ ku biir bi metti ba nga faat bari nañu fukki lañu yoo xam ne ku ci nekk shahid nga doo am laaj ko bàmmeel waaye nag shahidul mu'tarak moo tax ñuy wax mooy ki ëpp daraja mooy ki nga xam ne dafa nekk ci jihaar ba dee ca ñooñu lañ wax ne ñooy nekk ci jokki picc yooyu le ñu ni nag am na roox yoo xam ne mooy rooxi kumbal yi bu la neexee ànd ca ñooña bu la neexee dem ci ña ci bunt àjjana nga xam ne fa la ñuy nekk toujours bu la neexee ñuy wëndeel ci jamono ji ba di xetli ay nit di xetli ay nit ñu nekk ci tiis di fekk nit ku am jaaxle ñu feeñu ko moo xam ci jëmm jëy seen jëmm wala jeneen jëmm wala jëmmi leneen xamal ko la ko jaaxal roo mbugal mbugal metit lay doon ak naqar ak tiis mbugal xeet yu bari la mbugal mi jiitu ci bu ñuy dugal nit ki ci bàmmeel lay tàmbali ci ñi ñuy dugal ci bàmmeel masalan mu ngi tàmbalee ci su borom daf koy dal di won daraje ñi mu nàndoonteel ñi mu bokkal ya ñu am ak moom ni mu suufee daraje yées leen fuuf wan ko li mu perte lépp wan ko li mu bëggoon lépp te musu ci te am ko te musu ci def ci yàlla wan ko yooyu yëpp perte googu muy perte ak naqar woowu muy naqar yi mooy mbugal ñi jiitu nga xam ne du mu duggee ci bàmmeel malaayka yi nga xam ne ñoo koy laaj ak guñu ñaareel bi ñu wan ko tiis bi nga xam ne ci jëm ñetteel bi buñ ko suulee ba dëdd ba ki mujj jóg dox juróom jéego xam ne ñu ngi dégg seen tànk yi munkar ak nakir dal di agsi laaj bàmmeel ñiy laaj ci bàmmeel xam ne seen melaw yi malaayka yi sax dañ leen a ragal di musli ci ñoom wala ñooñu bu ñu agsee melaw ñuy dikkee wala iyaatu billahi la rawatina bu fekkee ne dañoo ñëw nag ci koo xam ne kii ku ñu yërëmul la melo ñu di ko dara mënu koo dékku dara mënu koo dékku fekk na mbugal yi sax fa mu commencé ci sukuraat ndax malaayikam dee bi ci boppam rek gis ko mu gën a tiis bépp tiis gis ngeen sax ci euh, muqaddima maanaam introduction masaliku dinaan bi euh, misaal naa ci yooyu euh, mbugal ni dañu ne ruux kenn du ko mbugal wala ñu xéewal ko te nekkul ci yaram yaram bu bu roo nekkul du yëg dara roo nag na mu demee roo ñaari dee am nelaw ak dee nelaw nan la yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñu waxee ne ci nelaw roo xam jëm aras bu fekkee ne ci diggante bi la gisee li mu gis mën nay dëgg mën na mën nay bañ a dëgg ndax seytaane mën na koo dogalee bu fekkente ne nag dafa dem ba àgg aras li mu gis lépp dëgg la mooy arroya salat min rajulin salihin bi ummi sittin wa arba'ina jisa minen bóor bu fekkente ne dañu ne roo ci nelaw nan lay génne ci nit ki muy dund row bu génnee dana wàcc ci yaram ay tàng-tàng ak i vapeur ak tuuti ci leer goo xam ne mooy tax nit kiy dund buñ ko laalee rek yaram bu yëngoo mu dellu si waat ñu misaale ko ne ki nga xam ne dafa dugg ci déeg gisee yi su mu mbubbam ca kaw ban ñu sàcc ko léeg-léeg mu geesu ko mooy ruu lu mu sori sori mel ne dafay geesu yaramam muy mbubbam li mu nekk te génneegu ko nit ki moo tax bu ko bu ko geesoo ba delluwaat la mu cay wacc dana tax nit ki day continuer dund na mu doon dundee waaye du yeewu ba ba muy yeewu bu fekkee nag léegi dee la bu deewee ruu bu génnee ba nekk fa muy nekk moo xam ci malaan yu jóge safara yu lëndëm yu xasaw yooyu lañ ko taxañ muy ruu yi way texee di ñi dugal ko ci suufu sax ci gën di tabax li suuf moo xam dafa nekk fa gën jaakaway lii na di xool ajjana wala mu ajjana di ko upp wala mu nekk ci jokki picc yooyu lu mu ci mën a doon dana wacc maanaam li ñu wax rayon maanaam ak ceeñeer goo xam ne mooy ñëw ba ci bàmmeel bi ceeñeer googu lu mu mbugal ruuga ci yaram woowu la koy yëge maanaam si mu nekk donte yaram wi ràpp na ba nekk suufit foofu la koy yëge mbugal nag ni mu demee mbugal moom buñ la nee ay jaan ñangoor ñoo koy màtt jaan mën di ko màtt boole métit yu matt gi ak raglu gi mu raglu ni mu koy gëddee ak euh, li mu koy wax lu bon li mu koy wax mën nañ itam jaan itam mattam du dara lu dul dangar ji dangar ji rek la dangar ji itam li muy def mooy métit yi rek bu neexee suñu borom it muy dugal métit woo nga xam ne mel ne bu ko jaan mattoon rek te gisul jaan déggul jaan waaye ni dangari jaan di méttee ci ku mu matt mu méttee noonu kon mbugal ay xeet yu dul jeex la xeeti mbugal ni ki xeeti xéewal dul jeexe xeeti mbugal noonu la dul jeexe li mbugal li am yaram kenn du ko mbugal ci lu dul roo roo ko mbugal te nekkul ci biir yaram ba dañu ne yomal xiyaam waxtu woo xam ne nit ñi dekk nañu da roo gi day am rapport ak yaram bi ba xam ne yaram bi yeneen yaram lay doon woo xam ne nii yaram bi yenoo roo gi ci adduna noonu la rooga di ëppee yaram bi ba mel ne seeyal ko ba dootu am waaye roo nit ku baax bu la feeñee itam bu ñëwee ak fu mu génnee jëmm ja jëmmi kooka lay lay dikkee kon roow lañuy la mbugal ci yaram ndax ceeñeer ba jógee ci ruuga mu ngi ci bàmmeel bi kon mbugal mi dana ko yëg ni ko ku deewul ni mu yëgee du metti bismillah kii de moom laajoon nañ ko ci gàmb gi xam naa da cee am ak leerlu bëgg ak leerlu nee dafa gis ci suuratu rahmaan rabbul mashriqayni wa rabbul maghribayni muy laaj ndax ñaari penku ak ñaari sow dafa am wala déet ñaari penku am na ak ñaari sow ay penku yu bari am na ak ay sow yu bari jàng ngeen fala aqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna la qadirun xam nga foofu jëm la du tëkkiyee bii kon penku yu bari la ak sow yu bari la géographie war nañoo xam loolu léegi ñoo ngi ci benn phase ci kaw suuf li nekk ci suuf xam ngeen ne euh, bu fekkente ne xatul istiwa maanaam euh, li ñuy wax équateur liñ di xotti suuf si séddale ko ci digg bi di la hémisphère sud hémisphère nu ma leen ko mën a waxee maanaam ŋaal yu féete ndeyjoor ak yu féete càmmooñ bu ñu taxawee jublu penku masalan ñu nekk fii ci suuf am na lu tollook ñun ci suuf ndax suuf si bu ñu jàppoon ne xaal la ndax dafa mel ne xaal mel ne xaal xaal bi kon am na wet bu féete kaw am wet bu féete suuf suuf nag amul wet bu féete kaw ak bu féete suuf ndax asamaan daf koo ëmb lépp asamaan la buñ bëttoon fii ba àgg ca fa suuf siyam ci suuf asamaan la ñuy gis ak ay biddew te ñoo ne nii ñu jàppe ne kon ñooñu dañoo nekk ci suñu xam ne kon ñoom buñ taxawee seen bopp dafa war a féete suuf noonu la suñu bopp féete kaw ñooñu itam dañuy jàpp ne nun ñi noo jootu ñoom la ñoo taxaw féete ci loolu moom nekkatul sax euh, lu ñuy wax léegi ak di ko wedde werante moom léegi moom dañ koo gis bu leer ndax fii ne ñoom mën ne jógee Australie jaar romb nu dem Amérique romb jaar tiim euh, océan Pacifique dégg dellu siwaat ba dikkaat fi mu jógee woon xam ne suuf si moom dafa mel ne xaal bul la mën na kooku moom ñu jàng xam nañ ko moom maa mu sikki sàkk sax léegi boo nekkee ci côté bi ñuy wax ci suuf. a am nga penku am soow boo ñëwee ci am nga penku am sow. ñaari penku ak ñaari sow ngoog. ba noppi jant bi ci boppam du jaar ci benn rëdd rek séddale suuf bi léeg-léeg day jàng jëm nii léeg-léeg mu jàng jëm nii comme penku ngi fii penku ngi nii penku ngi nii penku ngi nii sow itam noonu kon al mashariq wal magharib am na al mashriqayni ak maghribayni am na.